mooy ñi ñi ñii dajale ñii ñoo ciy mucc ñoom dinañ bari yiw yawmal qiyaam ki nga xam ne day def di dépenser hakaza wa hakaza wa hakaza mooy alal ji yàlla jox du terminus ci yow borom bi bu la xéewal yi la loo xam ne ëpp na say soxla c'est pas yow waaw moo tax mu ne anfiqu dépenser leen mimma razaqnaakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mawt dépensé leen ci li ma leen jox laata kenn ci yéen dee di ko dikkal kon dala wax nga dépensé ko joxu la ngir nga ko di ñu ñi nga xamante ne ñu ñàkk ñi waaw ak di ci mbëllee nit ñi ak di leen ci xeebe di yëkkati ki yëkkatikul seen kaw borom bi joxula ko ngir loolu waaw waaye nag ak a néew moo tax mu ne wa qalilun ma hum ak ñoo néew waaw allahumma képp ku am alal ah fexeel ñaan sa borom ak boo koy ut mu boole la ci xalilun maahum yi ñi nga xamante ni nii dañ koy def ci yoon wa yàlla soxla tiwoyee yàlla soxla kanuye yàlla ne defal leen ma foofu waaw ndax fikk nekkul comme ni ñu ko fi waxe woon que ne keroog ghazwatu Uhud ghazwatu euh, euh, Tabuk Seydina Ousmane Ibn Affan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan la ko euh, jaloore yam fa am alalam ji la ci alal ji la ko yàlla jaarale waaw fekk tamit mu mel nii mooy keroog jahaza jaysh al usra wallah moo préparé armée boobu nga xam ne ci jamono ju metti lañ doon dem ngir xarek ñi nga xam ne mooy les byzantins l'empire byzantin di qaysar hiraql azim ar-rum waaw Seydina Ousmane keroog li mu génne ba yonent bi alei saatu salaam kontaan ne maa darra Usmaana maa amila ba'da al-yawm du lorati Usmaan lu lépp lu mu defaree à partir de tey jeex na kooku lan la bu est ce que ñu ñàkk newoon fa am nañ loolu déedéet waaw waaw ah, boo ba yonent bi alei saatu salaam keroog dafa fanaan julli gée ba pare naafilaam yépp keroog da doon ñaanal Seydina Usmaan ba fajar gi xar Allah kooku nu mu ko amee lu dul alal moo tax illa lu dul koo xamante ne nii man qaala hakada inna al aktharina hum al aqalluna yawm al qiyama illa man qaala hakada wa hakada wa hakada an yaminihi wa an shimalihi wa an xalfihi wa qalilun ma hum wallahi mooy seen mooy seen njiit bokk ci seen njiit yi ku mel ni Seydina Usman waaw ñu bari la ñooy ñu néew la yawm al qiyam ñu bari la alalu addina ñooy ñu néew la yiw yawm al qiyam ba mu des ki nga xam ne alalam nii la mooy fu sànce yàlla yi taxawee gauche droite du pasar pasaree eh, bukku day def fi yàlla wax dugal leen waaw jamais mu koy def foo xamante ne moom la borom bi naan wala tubazzir tabzira te bul pasar pasaree ak pasar pasaree ndax pasar pasaree kat yi ñoom ikhwanu shayatin ñooñ ñooy contraire yi waaw am na ñoo xam ne seen alal ñu ngi ñaan ci hakaza hakaza hakaza mais ci fu bon fi lañ koy defe ñu leen di pareneloo ay yoo xamante ne ak ak ak mooy yàlla la ñu ciy def seeni alal te wax naa la bu jàkk ji ñëwee mu def koy dërëm waaw bu booy ñëwee waaye booy yéen yéen yéen c'est comme ça di dundal koñ bi quoi waaw waaw ba pare jàpp ne walla moom am na ko di génnee sa kese di dóor ci yoo xam ne ay caaxaan la wal iyaazu billah waaw wa qalilun ma kon nag lëkkaale baa gunt baa ngoog bari le àddina goo xam ne fii lay mujj la ca bari le xisaab lay nekk waaw waaw la ca bari le lépp xisaab lay doon yawmal qiyaama allahu akbar kon nag mu ngi noonu léegi nag ginnaaw loolu euh, ñu ñëw hadis bi dafa bari ay affaire <laughs> yeneen jàngat yoo xam ne bon xam naa dañ koy dañ koy dënk rek waaw dañ koy dënk rek insha allahu taala yaa yaa waa ji nga xamante ne yaayu may ah sinon affaire bi dafa bari ah waaw ma sha allah al imam an ah, ngi naan <laughs> bokk na li ñuy jàng fii jawaazul hilfi bi ghayri tahlif man a waat al-Minhaj bi muy charal mooy possibilité waat ci loo xam ne kenn neewu la waatal waaw comme lu yonent bi salaam waat fii waatal euh, Seydina Abu Dar te pourtant euh, Seydina Abu Dar laaju ko mu waat waaw waaw wallahi waaw ne ko man maa ngi waat ci yàlla ne bëgguma woon am maa yasuru nii waaw man bëgguma woon gënaluma woon ma am loo xamante ne ni lu toll ni Uhud loolu ni mu jeexe ah. kon nag mu ngi noonee kon eh, mu ne al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne dañ ciy jàng tamit te ne eh, eh, bii nii Eh, dañ ci dañ ci jànge que ne eh, eh, bal sax loolu dañ koo sopp bu dee ne daa am maslaxa gu nekk ci waat gi ak tamit dëgëral mbir moo xamante ne nit ki day soxla ñu daal di koy dëgëral daal di koy daa bëgg taxqiq ko gin coo xóotal leeral ko waaw kon nag Eh, eh, eh, mu ngi noonu tamit dañ ciy jànge mooy waatu yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xamante ne ni noonu la doon waate waaye hadith yi bokk na ci lañ ciy jànge suñu côté bi nga xam ne Seydina Abu Dar nee na dama doon dox kuntu amshi ma'a an-nabi dama doon dox ak yonent bi alayhi salaatu salaam yeneen hadith yi nee na gis nañ riwaay bi dama doon dox fekk yonent bi alayhi salaatu salaam <coughs> dama génn <coughs> fekk yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon kii nekk moom kese waaw ñëwuma rek. xam ne moom kese rek mu ñëw rek ma nekk ci gannaawam waaw di dox ci renu ci ko keru li nga xamante ne nii mooy euh, weer wi ngir bañ ndax xaw ma woon ndax euh, wóoruma woon dama ragaloon ne moom bëggul woon ànd ak ker loolu mooy taalibe bi il faut muy bàyyi xel euh, ahwaalu cheikh yi waaw mooy xaalu cheikh bi sëriñ bi di bàyyi loolu di di di yittewoo ay mbiram. ndax Seydina Abu Dar bu dul lool du ne man dama koo gis muy dox kese après ma xalaat ne ah est-ce que nekkul ne dafa bëgg a dox moom kese bëggul kenn ànd ak moom lii ma gis àndul ak moom tax ñëwul rek ñuuxu ko ñëw rek ne may dox ca gannaaw ci zillul qamar waaw loolu mooy ay teggin nit doo ñëw rek daal di def na gaaya <laughs> xasmaani <laughs> ah? daal gaa yi nga xam ne dañoo ñëwoon rek istafawarul mihraaba fekk sëy naa daawul di kii rek ñu daal di tëb ah jóge ci kii bi kenn du kenn kilifa kenn du ko bette noonu waaw kenn du ko bette noonu fa fajaa minhum mais moo tiit ci ci ñii fan lañ jaar ak nan lañ kii fii nga xam ne fi ci mihrab bii muy jaamoo yàlla ñoom ñu ñëw fan lañ jaar ba ba njal bu miir bi ñu agsi kon mooy loolu kenn du ko def voilà waaw da ngay yëglu walla nga def ay teggin mu nekk ca gannaaw nee na yonent may sa san daal di gestu waaw bi mu gestoo mu gis ma waaw nee na nag euh, euh, euh, mu ne ma man hada kii kan la loolu dañ ci xam ne nit dañ ciy jàng ne nit boo gisee loo xamante ne leeru la wala yu gis koo xam ne dese na laa xamoo kan la man nga ko ne man hada yow yow la kan voilà wala kooku ci lëndëm gi lañ nekk nga dégg dégg ku yëngu mu ay tànk yu dox mais manoo ko gis nga ne ko kooku ku yëngu loolu sunna la voilà <laughs> nee na ma ne ko Abu Dar loolu dañ ci xamee ne nit buñ la laajee da wax sa tur waaw waxoon nañ la xadiis yi naa jaabir bi <laughs> nee na yonent ma fa ñëwee <laughs> mu ne ma ko kan la ko man ah ma ne ko ana këram nee génn naan ma ana waaye comme li li ma wax mooy neexu ko waaw mooy bëgg gërëmul loolu voilà mooy mooy kenn du kenn du la laaj yow la kan nga naan man la déedéet yow eh, mooy waxoon naa la boobu mooy nga woote numéro privé yam wala numéro boo xam ne waaye baax na ba amoo woon numéro koo laaj ñu jox la ko nga woote jotoo ba pare bëgg bàyyi noonu dem sa yoon déedéet ba pare bàyyi woo message defoo dara non da ngay bàyyi wala mu sax mu wuyu ah asalaamaaleykum waaw kooku ganaan ko man la non non non kenn du wax loolu da naan man la Ibrahima Ndiaye bu dee de Ibra Ndiaye kiiwul xam nga ne yooyu dafa bari ñu ko tudd mi dëkk Parcelles Assainies unité nangam ak nangam mu xam ne ah ah sëñ Ibra Seydina <laughs> Ibrahim <laughs> naka ngeen def noonu la mais doo ñëw naan man la voilà te tamit dañ ci jànge ne nit ki Seydina Abu Dar xam nga borom xam-xam ne dañ Abu Dar dàkkantal na mais mooy yow buñ la laajee man nga wax dàkkantal boo xam ne ñépp moom lañ la xamee. sinon yeneen saa sant na ko mais lu tax waxoo sa tur nga naan Abu Dar ah bàyyi dara <laughs> waaw <laughs> soxnaam sa ummu Dar ah eh, kon mooy loolu lu am am solo la mooy loolu mën naa nekk nga wax loo xam ne moom lañ la xamee sa dàkkantal boo xam ne siiw na nga wuyoo noonu waaw <laughs> moo tax nañ jox exemple boo xam ne yow ma daa ama ah, comme sëy naa kii Muhammad ibn Jaafar doonul woon ay buñ ko laajee na ko ko kooku mu ne man la Gundar <laughs> ndax Gundar moom xame nañ ko wala Muhammad ibn Bashar kooku man la Bundar <laughs> waaw yépp koo xamante ne nag loolu la xamal <laughs> yaa itam man nga lool ah waaw kooku kan la ah man de man la man la nangam man la Abu Aisha ah waaw waaw kon baax na waaw man la man la Abu Usman ah yow la ah ñëpp xamee loolu baax na bon yonent bay sasab woo ko nee na tamit mooy buñ la woowee taalibe wala sëriñ bi woowee da ngay gaaw amul naan ah, moo xaaral na ñëw waaw <laughs> ah, waaw dégg naa ci déedéet da ngay ñëw taala mu ñëw ci saas ñeneen ma ñëwee may dox ak moom ànd ak moom ak diir te tamit doo ñëw rek tàmbalee wax fekk wax loowuñ la dañ laa woo loolu dañ ko ci jànge boo ñëwee sëriñ bi wóoru la bul ñëw ba agsi naan ko waa léegi alors <laughs> wala borom xam-xam wala kilifa gi alors je suis là da koo gën a xam nga tuyee la <laughs> yow kay boo ñëwee ba gis la waaw bu dee da ngaa ñëw xamagul ne ñëw nga waaw kay nga yëglu ndax moo la laaj ne nga ñëw waaw dalaa woo téléphone na la man nga ma dikkal euh, balaa tàkkusaan boo agsee boo ñëw rek toog ci cour bi ci ëtt bi noonu toog moom moom moom mu ngi yaakaar boo ñëwee da ngay yëglu boo ñëwee da ngay yëglu bu dee ne man ngaa yëglu fa moom dem ne salaamu alaykum ca bunt ba wala fëgg walla ñoo xam ne borom bi bëkk néeg la wala ñu koy doxal lool sama xamal leen ne ah yëgal leen ne sëriñ bi kat agsi naa voilà léegi mooy bu la xamee gis nag jeex na mooy yow bu fi nekkati naan ko toog toog naan wala di xool montre bi saa su nekk waa di wane ne bon man je suis pressé ah waaye yow sëriñ bi moom c'est quoi ça non affaire u ñàkk teggin yooyu gaa yi di doxal waaw loolu affaire wu ñàkk xam na quoi waaw nee na mu ñëw léegi nag <laughs> bi ñëwee may dox ànd ak moom ab liir waaw nee na yeneen tubaab yi saa saa ne ma toogal fii <laughs> waaw boo ñëwee it te tamit dañ ciy jàng ne sëriñ bi tamit il faut mu nekk koo xam ne yàgg nañ koo gis ci xarit yi day woyof di ànd ak mën a ànd ak so euh, taalibeem yi fu ne waaw xam nga yeneen tubaab saa saa bi muy génn. Euh, nekkul woon ne dafa yéene woon ne bu ma génnee dinaa dajeeg Abu Dar nangam sinon kon bu ko doon na wax ne kii kan la Abu ah Abu ñëwal yéen dana laaj ba mu déggee yëngoom ci ginnaaw dana la fa kan la mu ne ko man la Abu Dar waaw mooy même bu dee ne yow sëriñ bi dafa génn moom kese mooy loolu dañ ciy jàngale sëriñ lay di léeg-léeg moom it man na di dox ay soxlaam moom kese moo tax naa Ibn Mas'ud euh, euh, benn bés muy dox moom kese taalibe ñëw. <laughs> <laughs> gis ko moom kese ñu daal di koy dar mu ne ñu ne lan la mu dañ laa gis ngay yow kese ñu kii la mu daal di leen cay jàngal ay mbir ñu ñëw sax ñoom aswad ak ñoom alqama <laughs> ah mu ne déedéet <laughs> déedéet leen doon bëgg a xamal voilà lu mu doon jàngal quoi mais mooy bi di dox moom kese loolu naa nekk waaye yow taalibi boo ko gisee mooy Seydina Abu Dhar allah loolu mooy que ne amaana daa naa nekk ci ginnaawam sori ko du ma def lu tax mu may yëg wala ma koy def loo xam ne man naa euh, indi man na yaakaar ne lu ñaaw ñoo ku koy bëggal lu ñaaw la wala it ah mooy bu dee ne ah aajo na dara bu gestoo bu gisee man ma gis ma daal di koy doxal wala bu amee lenn loo xam ne soxla na ko wala loolu yëpp taalibe bi moo war a nekk koo xam ne day yeewu yooyu tamit mu ciy bàyyi xel comme nii Seydina Abu Zar radiyallahu taala anhu wa arda daal def léegi ñëwee nee na mu ne ma toogal fii waaw waaw <laughs> waaw bii. ci riwaayu bële biñ nekk ci euh, kii bi euh, sax yi euh, sahih imaamu mooy riyaadu saalihiin bi te mu ngi ci sahihayn ñaar yëpp nee na boobu bi mu ñëwee dañuy jublu Uhud voilà loolu it mu nekk loo xam ne lu am am solo la waaw ndax Uhud fastaqbalanaa Uhudun waaw Uhud montagne boobu nga xam ne nañ tubaab saa saam nee na Uhud de montagne la boo xam ne dafa ñoo sopp ñu sopp ko voilà mooy kon di dox ci biti. di xool kéemtaanu yàlla yi loolu tamit afalam yasiru fil ard loolu tamit sëriñ bi na koy def waaw di dox man a ànd ak taalibe yi même bu dee dañ koo dab waaw te lu ñu gis rek comme liñ la waxoon ak tarbiyatu bil waqa'i mooy di jàngale ci xew-xew yi lu xew ak tamit fu ngeen romb rek même loo xam ne fii la nekk xam nga montagne moom fi la ma sa nekk voilà mais euh, mu ñëw euh, génn jublu côté boobu nga xam ne montagne bi mel ni de la tiim nii après nag ñuy wax ah mu ne ko yaa Aba Dhar mu ci eh, eh, Riyad bi hmm, mu woo ko nee na loolu dañ ci gis ne bu ñu la woowee eh, qultu labbayka ya rasulallah ma ne ah wuyu naa la loolu mooy yeneen tubaab saa saa mit noonu la doon nuyoo noonu la doon wuyoo buñ ko masoon a woo voilà labbayka voilà loolu nag wute naag ñi nga xamante ne xamuñu jàpp na labbayka benn tariixa la ñoom ñooy wax loolu wala boog waa groupe sangam parce ñoom. ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoom daal ñoo nekk ci sunna kantaa yeneen julli ni ñoom bu ñu leen nee ñu leen woowee ngay ngay wuyób sant loolu noonu waxuñ la daa baw de mais dañ ne la loolu du sunna sunna yonent bi saa saa bu dee moo nga bëgg a topp ku la ma ku la woon ak naan la bay waaw amul naan sama sëriñ nag déw la nii la sant ah bon affaire bi ñu wooma te te wuyoo ma noonu te te fan suñu kër ñëpp loolu la ñuy wuyoo loolu dara yow li war a xool mooy li yonent bi saa saa doon bu moom lañu borom bi ne moom mu lañ laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenn masu koo woo mu naan la hoo waaw wala bu lay kii dara déedéet labbayk la la doon wax saxaabaan yi loolu la leen jàngal moo tax Seydina Abu Dharr nee na qultu ma ne ko labbayka ya rasulallah te gisoon nañ Seydina Muaz ya Muaz ibn Jabal mu ne labbayka ya rasulallah wa sa'dayk waaw labbayka wuyu naa la yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayk kon loolu <coughs> loolu leer loolu lu leer la voilà loolu lu leer la waaw léegi nag képp koo xam ne dañ lay woo nga naan waaw caw caw caw silla silla silla wala mbàkke mbàkke mbàkke sii sii si nangam ak nangam loolu kenn waxu la ne loolu daa bon mais dañ la wax ne loolu du li nga xamante ne noonu la yonent waaye sa sam doon wuyu yow nag bu dee moom ngay roy lii mooy li gën lu nit mën a wuyu labbayk waaw waaw kooku ibra labbayk yaa naan tey sawaay léegi daal moom moom moom dootu taalibe ma ne <laughs> yéen a xamul rek <laughs> yéen sëriñ ba ngeen di topp buñ ko masoona woo lu mu doon wax <laughs> laaj ngeen lool ñene ngeen a wax ne leneen la doon wax en tout bu dee ne jëliw ngeen ci xabaar bu leer walla ab toxal bu leer ni ñu ko xamee woon takkoog jàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ne njortu gu rafet gi ñu mën a am da xaw cee mën a dogu mooy ne la bayka la doon wax <laughs> même bu dee amuma ci nettali mu leer waa léegi la yonent bi alayhi salaatu salaam di ko def bu leen woowee ñuy def loolee loolee gën wala leneen waaw ci côté ngëneel rek lañ nekk newuñ ci ah xaraam na de <laughs> waaw moo tax jigéen boo xamante ne dafa sëy fenn borom kër gi siise la la sant moom Jóob la sant ñu woo ko mën a la bay nga dégg meer yi xamul yi ak ñu xamul naan moom de ah jigéen buñ la woowee da ngay ah, sa sa sa sa santu borom kër déedéet loolu da nga koy xamal ñooñ dañoo xamul da nga naan la ah, <laughs> ah loolu de lu baax la <laughs> waaye nag yonent bay saa salaam mi nga xam ne moom de saa buñ ko masoonoo labbayka lay wax looloo tax ma labbayka ah. waaw wala bu dee nar bi problème yow de labbayka moom bu la ko kenn tere wax après boo ciy dolli leneen nga dolli ko ci waaw labbayka siise <laughs> waaw waaw mu ngi noonu labbayka siise ni ko labbayka siise bu yekk lay woodu moom nag voilà <laughs> mais en tout cas daal ngeen seet ni ngeen koy def waaye liñ la bëggoon a taxawloo foofu ak tamit problème du ko ñeen ñi def voilà diw boo ko woowee hmm, waaw surtout nag yooyu maire yeeg jigéen ñeeg ñoon ñoo ci gën a sonn waaw waaw moom de diw daa xeeñ jëkkëram ji de waaw boo ko woowee eh, muy muy muy wuyu santam sax xam nga ñeen ni ñooñ tamit beneen affaire la <laughs> yow yow yow <laughs> yow nga sant dem say ci ay siise <laughs> ñu woolak nga naan comme que da ngaa tàmb di wuyoo sa tantu bàyyi ah kooku mari mat leen ah Diop gars boobu moom scandale la la maire tegal moom ah! même buñ la ko ñëw la wax nii ñu la koy jëwee waaw loolu lépp nag labbayka ji da koo ginoon a yomb voilà waaw a <laughs> ngi noonu kon yooyu yëpp ah, gis nga Seydina Abu Dhar qultu nee na yonent way sa saab wooma mu ne ma la ma ne ko labbayka ya Rasulullah yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qultu mu ne ma qaala mu ne ma maa yasurruni bégloowuma an na indi mithla Uhud dhahaban waaw bégloowuma ma yor lu Uhud lu mel ni Uhud ci or ñetti fan romb ta ma dese ci benn diinaar lu dul loo xam ne lu ma denc la waajal ko ngir fay bor loo ngir wone li nga xamante ne nii mooy mooy mooy importance bu bor quand même yonent may saasaam bi muy wax lii naan cop bu borom bi bëggu bëgguma yoroon lu toll ni euh, euh, euh, kii oxut ci oor lu dul ma ci ñetti fan rob fekkul ma dépasse lépp ba mu des loo xamante ni nii dama ko waajal ngir fay bor waaw ah. ah waaw moo tax doo miraas lu dul bor yéen a génn min ba'di wasiyatin waaw wallahi min ba'di wasiya waaw boo xamante ne nii moom la nit kiy def yuusi biha aw dayn wala de euh, euh, wala euh, bor wasiya testament wala bor te bor bi la yonent bay saa saa ne mooy jiitu waaw bor ba pare <laughs> nga door a xool lépp loo xam ne moom ngay def bor dafa gisoon nañ xadiisu ba doon nettali Seyna Jaabir doon nettali affaire naa Abu Abu kii eh, moom dañ ko gëj a gis sax <laughs> <laughs> ah, turam a ngi may gis mais manuma ko wax farisu rasulillah alxaaris ibn Rib'i voilà euh, euh, léegi euh, Abu Qatada wa <laughs> Abu Qatada <laughs> keroog bi bi yonente way saasaam doon ko laaj Abu Qatada ndax fay nga bor bi <laughs> mu naan déedéet ba bés ba mu ne ko ndax fay nga boru kenn ko faatu woon quoi fay foog naa waxoon naa ko moo tax mu bëgg abréger affaire yi li des damay ragal mu gën a gudd ah Abu Qatada Qatada Abu Qatada farisu rasulillah alxaaris ibn Rib'i al ansari radiyallahu anhu li nga xam ne daa am ku yonent bi saa bon ku ma soon a génn àddina da doon laaj ndax am na bor bu ñu nee waaw loolu jiitu la woon lu jiitu bu ñu nee waaw mu ne jullee leen seen néew bu ñu nee déedéet mu jullee ko nee na am ku génn àddina yonent bi saa laaj laajte ndax am na bor ñu ne waaw mu ne jullee leen ko ma ñeewantal ko quoi ñu ne moo yonent bi saa salaam eh, yenu naa bor mu ne ko ah yenu nga ko yaa ko yaa ko jël engagement de que ne yaa koy jullee ko nee na saa man naan ma bor ba abu Qataada ah, abu Qataada fay nga bon ma naan ko déedéet ba bés bi ma dajeeg moom benn bés mu laaj ma ma ne ko waaw mu ne léegi nii la deram di door a sedd waaw kon bor dafa rëy moo tax yeneen tray dépense loo dépensé dépensé ak nit ñi nga xam ne moom lañ am sa alal mooy façon ak bépp buñ ci am nang leen ko jox bu dee bor la wax yàlla tere nga war a dund ñooñu mooy yi nga xam ne àq la nekk ci sa alal loolu moom daa am solo am solo mu rëy ba yonent bari saa saa am ne lu dul diinaar boo xam ne loolu tekkul benn diinaar laa fay teg alors que sa bor bi di cinq diinaar juróomi diinaar <laughs> non loolu lu dul loo xam ne moom laay bàyyi ngir fay bor dañ ciy xam ne nit euh, boo yoree alalu jàmbur mënoo jël lépp di saraxe lépp alors que yow say créanciers ñu ngi taxaw di xaar nga fay leen waaw. yow mënoo ñëw nit ñi nga yoral nit ñi alal ba pare ñëw di joxe leneen loo tax zakat doo xattaa zakat doo ñëw yow ñoo xam ne yow ñu ngi xaar yaa ne noonu bu bu dañ la baalo fa nadiratu ila maysara ñu xaar la euh, ndax da nga nekkoon ci jafeñ-jafeñ ba keroog bi sa affaire yi doxe nga fay leen yow lool kese la ñuy xaar léegi yow maysara gi ñëw borom bi woppalal la affaire yi ñëw nga bëgg naan walla léegi damay génne zakat non dañ naan la déet fayal bor yi ba pare ndax gaa yaa ngi taxaw di la xaar waaw léegi yow nga bopp ba léegi nga naan lan yow ba alal ji ñëwee nga ko waroon kii nga koy denc ba ba mu def fi nga denc ko ba mu def euh, at nga naan léegi zakat yow ba mu ñëwee ba mu jàppale nga leen waroon a fay ndax loolu lañ la waxoon léegi nga ñëw ñu yëg ko bu boobaa dañuy ñëw ci juge bi ne ah non ñun diw mii ñun xamuñu woon ne sax ndeke yor na alal ju muy ci alors que ñun na ñoo ko baaloon ba jii mu ñëw euh, am juge bi danaan la eh joxel ñii seen bor léegi boo joxee bor ya mu des loo joxe zakat bi génn ci zakat bu ko matul yow zakat waru la voilà kon bor dafa am solo waaw moo tax nekk fi toog naan waaye suñu kër bàyyi ji alors que seen bàyyi bàyyi na fi li nga xamante ne nii mooy euh, loo xamante ne nii ab ab ab ab ab bor la loo xam ne ab bor la boo xamante ne nii moom la fi bàyyi kenn bëggu koo fay ba pare këram génn benn alal la fi dese muy kër gi ngeen du ngeen fi génn te kenn du fay bor bi loolu mënu la nekk non da ngeen di génn bu boobaa soit ngeen fay ko wala dañuy jaay kër gi bu dee ci réewum charia la juge bi day saisir kër gi jaay ko fay ci boru paa bi parce que paa bi du nekk fële moom bi am problème àllaxira yéen ngeen nekk fii di defar seen mbiru àddina alors que war lépp lu mu am lu tax ngeen jombale ko seen bopp ni mu def ko am kër gi yéen manu ngeen koo am su si wow ngeen ci seen mbiru baay mi nga xam ne àllaxiraam bor yi mu war a fay day tax yore sa sam nee na al léegi baro def jul ci la ci la jildatuhu ci lay door a sedd yow ngeen toog parce que voilà fii ngeen miin kër gi te tamit tayyeel ngeen ngeen génn kër gi ngeen uti leneen même bu dee dina metti après na fii metti waaw fii loolu ñaata nit ñooy luy ngeen luy gi ban xasa ci ne seen bàyyi di sonn yow mal xiyaam yéen ngeen toog yi def la loolu loolu juge la koy saisir amul seen décision soit ngeen pare wala benn waaye defal yàlla nee mais baax na man nag bor bi yëpp yenu naa ko wala dinaa maa ngi koy fay voilà mais bu dul noonu yow feeru caaxaan la nga naan wala kon bor dafa am solo illa shay'un lu dul mbir moo xamante ne ah arsuduhu li day waaw lu dul ne dinaa dépenser loolu ñu ciy gis ngëneelu di jàng tamit ngëneelu dépenser ci yoonu yàlla waaw nekk ko bañ koo xam ne da ngay nekk ngot ku ku téye ah fekk xam ne yàlla dana dépenser leen ngëneelu dépenser ci yoonu yàlla waaw waaw nag ci loo xam ne du benn côté kese doo ne man daal sama dépense yëpp ci wàllu jàkkay kese laa koy def tanta ñu xiif ñeeg yooyu déedéet moo tax yeneen tubaab saa saa am ne lu dul fii illa an aqula fii bihi fii ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza ki nga xam ne dafa ñëw parce que amul euh, ordonnance bu taxaw la boo xam ne bon am nga nit ñi léegi dañoo ñàkk gëm yàlla am na ñoo xam ne ñu bari ordonnance bañ la wan bu waaw mooy fóola Euh, te nag boo yaakaaree ne gars yi nga naan bon même boo riiree da nga gis ne sa antidaté léeg-léeg gars yi ñenn da nga koy dégg man dunduma ko yooyu ay nettali yu may yoo xam ne pharmacien bi ci boppam pare na ngir ñenn ñi quoi loolu il faut pas lancer la fonction la la euh, les les les voilà parce que il ñu am njort gu rafet ci ñoom mais la buñ may wax léegi ndax dëgg la allahu a'lam waaw que ñenn ñi moom da ngay kenn ki moom am na koo xam ne moo ma wax mais dem ba ci pharmacien bi pharmacien bi kii atteste affaire bi alors que mbir mi man nag bon après nan la xamee loolu loolu tamit beneen affaire la voilà yooyu yëpp moo tax yenn lëñbët yu bari yi da indi ci ñaaw njort quoi voilà nit daal bu ñëwee walla loo xam ne ngir nga dimbali ko même bu dee ne foo yi bari nañu waaw waxoon naa leen fa ci siira bi benn. sama benn sëriñ Cheikh Mouhamadou Hassan bu Égypte loo xam ne man moom laa dégg mu nettali ko ne da koo daloon waaw ci suba gi la doon jaar le Caire ah le Caire waaw le Caire la woon foog naa Al-Qahira eh, capitale Égypte nee benn kii nii Carrefour am benn waay bu ñëw ah naan subhaanallah ay kii di kii nee na di leen laaj mu mu arrêté oto bi quoi mu taxaw. Euh, mu la wax ko ne ko daa am léegi xaw ma ku gaañu benn mbokkam bu accident xaw mu gaañu liñ koy waajale lañ soxla nee na ma ne subhaanallah ñu ñu ñu def xaw ma moom kese la woon xaw ma ñi am ñu luñ ko jox waaw ngir mu waajal ko ko waa nee mu dem doxi ay soxlaam ba jàngoon nga mu fay jaaraat dajawaat ak même personne bi mu inter xamul sax moom la interpellé ko di wax laa même chose xam nga kooku mu leer ne kii. kii vraiment c'est un faux et archi faux kii moo yées te loolu dafa bari léegi le kenn nag du ko layale parce que non gars dañoo ñàkk amul lu ñu def déedéet déedéet ma ne saxaaba yele dina naqari woon dund fuuf wallahi ñoo la gënoon naqari dund te amul kenn koo xam dañ ñëw yeneen traçage saa ne leen sàcc leen wax leen lu amul garaawul mukk kon loolu ko layel nan voilà bon c'est que gars yi boo gisee yu mel nii dëkk bi metti quoi c'est bon nañu wax gars yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw di sàcc yu mag dañ naan la hé sawaay bu ñu fontoo bàyyi sa waxi caaxaan yi ngay wax yow ñu nekk ci kaw fan lañ jóge lu bi bu ngeen toléré lii ngeen jële fa ngeen ñi ngeen fal fan ñuy jóge lu dul ci bi fii lañ jóge suñu image lañ yor waaw suñu image lañ yor yow yaa ngi sàcc sa parce sa sa fii la ay nen nga mën a sàcc nen ngay sàcc mais bés boo mënee sàcc nag ay nag ngay sàcc arrêté leen baax lu baaxul baaxul que un pauvre moo ko def un riche c'est la même chose baaxul sauf que riche bi dëgg la gravité bi sa ak yooyu mais man na am mais quand même kenn mënu la baaxal li mu def waaw nga bari ñoo xam ne ay foo lañ nekk mooy loolu kenn mënu koo layale ci loolu waaw kenn mënu koo layale ci loolu kenn du layale lu bon parce que waa yi la non def kon mooy day gis ñu bari. noonu la ñu mel am na ñoo xam ne noonu lañu mel ragalatuñu yàlla pare nañ ngir wax lu amul fenn la wax loo xam ne dara amu ci ngir nga dimbali leen bu subaa ñu waxaat la ay mbir yoo xam ne il suffit de vérifier xam ne ndeke waa ji waxul dëgg ngir lan ngir nga jox ko dara yoo xam ne yow ci sa bopp bu dee dañ koy découvrir am kersa mais moom amul kersa ci loolu bu ëllëgee mun na la naxaat la même chose foog ne yow am ngaaka nga am dof la boo xam ne doo xalaat léeg baax na nag nga xamal ko ko léeg-léeg waaw parce que bu bañ a mel noonu parce que bu deewoo jikko ju mel noonu waaw te yeneen way sa sa waxoon na aji ngëm yàlla ji du wax lu amul de waaw mu mel noonu dundal yëpp noonu lay mel waaw jamais sincère lu mu wax du dëgg ku mel noonu day dem ba aajowoo sax nit ñi xañ ko ko parce que jikkoom ju bon am tax walla iyaazu billaah waaw walla iyaazu billaah kon loolu lu jara bàyyi xel la kon loolu lu jara bàyyi xel la kon ci jaamu yàlla yi ñenn ñi dañuy ñëw ordinance lañ am wala ñenn ñi dañoo war a faju ji gars yi nee leen jël wala war na def dialyse war na def ay examen ay ay scanner yoo xamante ne amul lu mu fay mu ñëw nga yëg ko wala bu wax la ko boobu boo mënee defal bul ne rek man ci jàkka yi la woon ah non non amu fi quoi wala jàppalewul alors que yow non moo tax mu ne hakada wa hakada wa hakada mooy ci façon yoonu ñiw yëpp bu dee loo xamante ne nii lu ñu war a jooyanti la parce que fii wóorul gone yi fi la ñuy foweeg yooyu ñu war koo financé nga pare ngir boo paree nga def foofa ab tali la boo xam ne dafay yàqu rang-rang yi léeg-léeg ay accident yu garaaw fay am ay nëdëpu ay pu nëdëpu ay ñii de poule yu garaaw ay ngandi kàmb ak yooyu borom bi may na loo ko defee bul doon naa autorité yi autorité yi daful tus nga bàyyi leen bu deful dara seen affaire ma waaw <laughs> seen affaire la bu dee ne bien sûr et réew mi may nañ la yow en tant que citoyen nga defar ko parce que am na ma ci liiroon bu xaw a reetallu euh, y'a un an wala lu ko Italie <laughs> fii laa ko lire France benn <laughs> ci journal benn bu ma lire ci euh, Google yi ñu ne Italie waa ji <laughs> seen tali bi dafa yàqu woon waa ji benn citoyen kenn quoi defar defar ko euh, ba pare gars yi retourner contre moom gaa yi recours contre moom ne lu tax nga koy defar te pourtant yàgg mu ne ñii dañ maa yépp man ma yàgg koo signalé ñoom ñu war koo defar defar luñ tali bi fii nii ni meloon man ma defar ko samay mooy léegi ñu ne ma léegi dañ may amende dañ may nangam parce que lu tax ma defar tali bi <laughs> waaw xam nga loolu moom yéeme na moom <laughs> loolu moom lu yéeme yéeme waaw mooy à condition sa loi wu dëkk may la nga defar ko bu boobaa taxul nga bul xaar ñooñu defal te yàlla tax voilà ay teen yu ñu war a ubbi ndax ndox mi nangam ak nangam assainissement nga def ko te yàlla tax loolu mooy hakaza wa hakaza wa hakaza waaw ñoo xam ne sonn nañu ay mbokk la ñu nekk bërëb sàngam ñu ngay ji nga yónni fa sa xaalis yooyu yëpp hakaza wa hakaza wa hakaza gëneelu dépenser ci yoonu yàlla kon mu ngi noonu kon loolu am na solo nañ ciy bàyyi xel waaw waaw li bon mooy li ko def ci foo xam ne yàlla def loo wula ko bëggul woon gis fa sa fiftin di fa feeñ waaw ci yi nga xamante ne day jëme ci tamit waaw yooyu yëpp nga daal di koy moytu waaw kon nag mu ngi noonu le hmm? eh? waaye bokk na li nga xam ne moom lañ ciy jàngale mooy taalibe bu la sëriñ bi ne defal nangam da nga koy dégg bi mu ne ko toogal fii ah <laughs> ne ko makaanaka laa tabra hatta atiyak bu fi buuje bu fi jóge loolu ma dikkal la waaw ak lu mën a xew après